alhamdulilah ñu daal di wax li nga xam ne mooy kon ponk umra gis nañ kon alayhi salaatu salaam nan la def dafa duggu ci kaaba gi mooy booy booy booy tawaaf nooy def sa partie gauche sa loxo gauche mooy féete kaaba gi voilà pas ndejoor de sa partie gauche bi mooy féete kaaba gi sa partie ndejoor féete fële nga commencé di wër nuyu xajarul aswad boo ko manee bu dee daa bari ay nit jarul ngay nekk fa di bousculer di dóorante cortège yooyu yëpp jaru ko voilà boo wëree nag juróom-ñaari yoon ñetti yu njëkk yi côté yi wax côté yooyu ah, mooy yoo yi nga xam ne du nekkul entre ar-ruknayn ñaari ponk yi xajarul aswad ak euh, euh, fële ruknu al yi léegi mooy diggante boobu yooyu day ngoy dox léegi mais ñett yu njëkk yi ngay ngay waaxu waaxu bu gaaw booy tàmbali après yi ci desee danga koy dox boo defee loolu nga daal di def lan nga daal di julli ñaari ràkka ci maqaamu Ibrahim ndax yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom moo ne wattaxidu min maqaami Ibrahima musalla da ngeen jàppe comme ni Seydina Omar moo ko waxoon nee bokk na ci nga xam ne alxuraan dafa ñëw dëppook moom bokk na ci lool mu ne yonent bi alei satu salaam ndax duñu jàppe fii ab jullikaay suñu boroom wàcce la moo tax booy aj boo tawaafee ba pare dangay dem ci maqaamu Ibrahim Seydina Ibrahim foofu noonu am na benn lu koy symboliser nga julli fa ñaari ràkka yoo xam ne sopp nañ nga tari ci qul fatiha qul huwallahu ahad ak faatiha ak qul yaa ayyuhal kaafiruun qul faatiha qul yaa ayyuhal ak faatiha qul huwa allahu ahad léegi boo paree foofu nga daal di dem fi nga xam ne mooy as-Safa ak Marwa boo mënee naan ci Zamzam man nga naan après nga def eh, eh, nga def ak Marwa tàmbalee Safa ak al Marwa boo ciy dox nag am na ñaan yoo xam ne yonent ma saa sam da ko doon ñaan ay léegi nag boo bëggee lu gën a yaatu booy wër kaaba gi ñaan yi ngay ñaan ay rabbana atina fi dunya hasana yooyu tamit ay ñaan la yoo xam ne alayhi salaam dañu ko jàngal ak lam doon wax naan alhamdulillahi wahda nasara abda wa hazama al nasara abda alhamdulillahi wahda nasara abda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaaba wahda wala alhamdulillahi wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaaba wahda wala alhamdulillah cant ñeel na buur yàlla mi nga xam ne anjaza wa'da la mu digoon yonent bi alayhi salaatu matal na ko def na ko wa abda mu dimbali jaamam bi alayhi salaatu moom mi mu digoon ci génta ngam ko defaloon këne dina dugg baytul mas al masjid al haram def na ko wa abda mu dimbali ko ba loolu mën a nekk mu dimbali ko ci Quraysh dimbali ko ci yéeféer ñaay waay tey wute nag keroog bañ koy dàq muy làqatu di dem Yasrib wute nag tey de kon nag wa nasara abda wa hazama ahzaaba mu nërmeel bon coalisés yi ca ahzaab ca ghazwatul xandaq wahda ak ñi nga xam ne ñooy coalisés contre moom buur yàlla képp daal di leen nërmeel voilà léegi boo demee Safa Marwa léegi eh, mu jeex léegi nag ni ngay def mooy nga rendi sa haj yi nga fendi nga watu daldi leen rendi voilà léegi umra gi jeex na ndax ponk umra ñeenti mbir la ponk umra ñeenti mbir la matul une minute bi ñu njëkk mooy al mooy da ngay mooy dugg ci liñ naan sacralisation mooy yéene ormal euh, euh, euh, mooy yéene ana niyatu léegi nag mooy boo yéenee nag xam nga daa ñu ngay tere voilà boo boo duggee ci période boobu daa yoo xam ne nit ki da koy sàmmonteel cité nañ leen fële cité nañ leen fële cité nañ ko sax ci jotaay bii weesu jotaay bii weesu cité nañ ko delluwaatal foofu wax bi nga ko déggaat euh, léegi mooy parce boo duggee ci détail damay ragal mu gën a mooy kon ponk bu njëkk bi mooy al ihram mooy dangay ngay yéene léegi ginnaaw loolu boo ñëwee nga daal di wër kaaba gi juróom ñaari yoon ginnaaw loolu léegi nag est-ce que bu may wër ba ci kanam ma taxaw wala ma non yooyu yëpp détail wala may wër ba ci kanam xamatuma mais man ci ñaareel bi laa ñaareel wër bi laa ne wala ñetteel bi loolu lépp détail woon nañ ko da ngay jàpp ci li gën a néew bu boobaa al yabni ala al yaqin voilà na ngay jàpp da ngay sigi sàkk ndax ñaar wala ñett da ngay jàpp li gën a tuuti nga jàpp ne deux nga def ndax boo jàppee trois mooy ba léegi dut bee ngi fi mais boo dàppee deux deñ na noonu ngay def euh, bon ak yu bari yoo xam ne ak yi nga xam ne ñoo yàq tawaaf waaw yooyu yépp yooyu yépp gisoon nañ ko walilah alhamdu wal na ci jotaay boobu jotaay yoo yële ñu doon def fi aj gi kon mooy deuxième ponk mooy nga wër kaaba gi juróom-ñaari yoon boo paree li tax euh, euh, boo paree nga daal di def lan Safa ak Marwa boo paree nga daal di watu daal di leen li nga fa indi mu jeex kon armal la moo tax umra ko mën def on um, ci weer weeru at bi yëpp ko mën a def umra amul comme aj bi ñu naan la yow Zul Hijja kese nga ko mën a def non non moom mën ngaa def man ngaa umra muharram man ngaa umra rajab man ngaa umra jumaadal ula man ngaa umra sha'ban man ngaa umra shawwal man ngaa umra ramadan man ngaa umra muharram man ngaa umra jumaada thaniya man ngaa umra rabi'u thani man ngaa umra safar loo neex dul hijja dul qa'da yooyu bu ci nekk man ngaa umra léegi kon booy umra nooy def damay armal yéene ne damay dem umra ji léegi bu ma demee bu ma agsee damay wër kaaba gi juróom-ñaari yoon bu ma ko wëree juróom-ñaari yoon après mooy mu jullis ci safa ki maqaam ibrahima ñaari ràkka après alayhi salaam bu ma fa jógee ma di def safa ak marwa juróom ñaari yoon bu ma ci paree ma watu après ma rendi sama hët yu ak la ma xam ni moom laa fa indi sama rendi la may rendi eh, léegi mu dal di jeex dee dangay rendi nga rendi foofu mu dal di jeex loolu mooy umra jeex na nga koo def ci cinq minutes ci lan eh, intervalle vingt minutes bu dee ne loolu guddul quoi bërëb ya ndax damay loon lu may mooy soriwul moom foofu rek la mais bu dee nit la koo xam ne jàpp naan nag lu nit yéex yéex yéex du ko jëlal dix minutes wala quinze minutes loolu mooy omra loolu mooy ponk omra